baada acuudu billahi min alsheytaani kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alxamdu walminna ñëwoon nañu ba ci laayaab fukk bi ak juróom-ñett bi suñu boroom doon wax ne waan zalna ñun ñoo wàcc ci asamaa ci mooy ci mina samaa ci niir yi ma an ndox boo xamante ne nii bi qadarin dañu ko natt de fa askan naahu ñu daldi koy dalal ci suuf si fi lardi ci suuf si ci bassin de rétention yeeg déeg yeeg yi nga xamante ne ñooy dex yi ak yi nga xam ne ñooy fleuve yeeg cours d'eau yi wa inna ñun ala dahabin bihi la qaadirun ginnaaw bi ñu ko dalalee ndox mi ci kaw suuf utal ko ay yoon yu muy ne saa bu ñu soobee ñu daldi ko fiy dindi comme ni nga xamante ne nii noonu la waxoon ca suuratul mulk bam doon wax ne qul araytum in asbaha ma'ukum ghawra faman yatiikum bimaa immain mu doon wax ne qul waxal yow rasuulullah salawaatullahi wasalaamuhu alayhi araaytum ndax gisu ngeen in asbaxa bu mujj woon maawukum seen ndox mi ngeen am répp ci kaw suuf xawran daldi naax ci biir suuf mooy mu daldi dem niis lépp jeex dem ci biir anakan moo leen di indil ci ndox mu neex tëtam tëmi loolu kurut borom bi kon loolu lay wax nii rek ne saa bu ñu soobee nag wa inna te ñun ala dhahabin na la qaadiruuna mooy saabu ñu soobee rek lañ ko fii dindi léegi nag laay bii ci tegu lañu waroon a jël mu ne fa anshaana lakum bihi ñu daldi leen ci di génneel mooy ci ndox moo mële nga xam ne moom lañu wàcce noon mooy ñu génn ci daldi ciy sos def ci loo xamante ne nii ngir yéen bihi ci ndox moo mële jannaatin ay tool min naxiilin tool yoo xam ne nag ay toolu tàndarma la de wa anaabin ak toolu raisin lakum yoo xam ne ngir ñeel la leen doomu aadama yi de fiiha am ngeen ca seen tool yoo yole fawaakihu ak ci tàndarma yoo yëg mooy raisin yoo yële ak surtout seen ajjana yi bokk seen tool yoo yële jannaatin yi di ngeen fa am fawaakihu ay fooytéef yoo xamante ne nii kasiiratun yu baree baree bari la wa minha ta ca yoo yële tàkkaluuna ci ngeen di lekk wa shajaratan muy wax ba léegi di lim yi xéewal yi nga xamante ne nii moom la defal doomu aadama yi ci kaw suuf mu ne wa shajaratan lenn ci yooyu mu ne wa shajaratan bokk na ci xéewal yooyu ba léegi da am na garab goo xamante ne nii boroom bee ko fi indi de te moo ko fi saxal taxruju moom de mu ngay génn min tuuri sayna mu ngi génn fa nga xam ne mooy le mont Sinaï fa nga xamante ne nii fa la seydinaa muusa alayhi fa nga xam ne fa la jote woon li nga xam ne mooy révélation bi waxyu ba fa mu gisoon leer ga daal di dem ne inni anastu waxoon njaboot gi ne leen man kat séen naa luy leer fële safara may leen ma ma dem amaana ma jële fa xabaar wala ma jële leen fa sa ma wàll fa ci safara si loo xam ne moom lañuy jaaroo mu ne foofule mooy foofu nag mu nekk barab boo xam ne bu borom bi barkel la de mu ne nag am na garab goo xam ne foofu lañ ko gën a xame muy l'olivier mooy az-zaytun moom lay wax nii te moom la doon waat ci wattu wattiin wa zaytun wa tuuri siiniin gis nga mu ngi noonu le kon mu ne wa shajaratan am na benn garab goo xamante ne nii bokk na ci xéewal yi leen borom bi dafa mooy taxruju moom day génn min tuuri sayna mooy fa lañ ko gën a miine mooy ak boobu yépp nga xam ne l'Olivier ni nga xam ne noonu la siiwee fi nga xam ne mooy Proche et Moyen-Orient foofale ca kaw Égypte ak li jëm waay Palestine ak yooyu yépp bilaadu Sham mu ne tambutu bi duhni moom buy génn di màgg day indaale li nga xamante ne ci ngeen di jële diw muy la loolu lu nit ñi apprécier la muy diwlin ji nga xamante ne nii diw dol mooy l'huile d'olive bi nga xam ne mooy jóge ci ci ci olive yi mu ne wa sibrin ba pare te ci garab googu la am ngeen ci loo xam ne moom ngeen di cuube li ngeen di lekk lil aakiliina ñeel ñiy lekk mooy lan mooy ne daa nekk loo xamante ne nii non seulement dangay mën a ut ci moom diw ngi nga xamante ne nit ñi dañ ko doon diwoo waaye di ci togg waaye tamit mu nekk loo xamante ne dañ koy mën a jël lépp loo xamante ne togg gu ñuy def genre condiment lay doon yoo xamante ne nii da nga ko ciy mën a def bu dee mburu it mu am yoo xam ne yoo ci mën a def jële ko ci garab googu di ko ci def di ko lekk loo tax mooy yooyu loolu lépp nga xam ne ay barke la ju tukkee ci moom moom lay wax noonu ne moo ne wa inna lakum bokk na ci xéewalam yi ba léegi mooy ñeel na leen fil anaam yi ci jur ji muy bestiaux yi li nga xam ne mooy géléem yi nag yi xar yéeg ba yéeg gaayoo yele la ibratan am ngeen ci loo xamante ne am njàngat mu réy réy la nag loo xam ne borom bee ko def mu ne nusqiikum ñun ñoo leen di nàndal mimma fi butuniha ci li nga xam ne moo nekk ci biir bi nga xamante ne nii mooy bu dee ci xar yeeg bëy yeeg ñoomin seen ak nag yi li ci biir bi day jóge ci moom mooy soow mi nga xam ne ci mooy day da koy defar nga xam ne ci biir lay jóge du jóge min bayni euh, farsin wa damin labanan xaalisa ah muy li nga xam ne ci côté entre sébérite ak deret ci la koy génnee mu nekk soow moo xamante ne nii mu sell la mu ngeen di naan kon nus nusqiikum ma leen di nàndal mimma fi butuniha li nga xam ne moo ne ca biir yi te bu dee géléem yi nag ñoom dañoo am ay mbàq boo xamante ne nii moom ndox mu sell mi mu naan noonu mu ko naane noonu lay dese bokkoon na ci li nga xamante ne arab yi ñoom xamoon nañu ko nga xam ne bu ñu bëggoon yenn voyage yu sori yi nekk jamonoy metti yu bari mooy gëléen yu mel noonu daleen doon may ñu man cee am ndawal buñ demee ba man koo mën a man koo loj ba pare ndox mi nga xam ne moom la naanoon day def dafay yàgg lool te du soppeeku nga xam ne boo ko lojee bay ñëw ba génne ko mooy ndox moomu da nga koy mën a jëfandikoo kon borom bi ne ko maa leen di nàndal de mimma fi butuniha ci lekk la nekk lenn lu nekk ca biir ba de walakum te ñeel la leen fii fiihaa ci jur ji manaafi'u ay njariñkas njariñ kasiiratun yu bare bare bare bare bare wa minhaa te ci ñoom na ci ngeen di lekk ndawal ngeen di lekk fan ngeen ko jële lu dut ci xar yeeg bëy yeeg nag yeeg gaayoo yele ak gëléem yi mu ne wa alayhaa te ci moom mooy ci leel nekkul jur jëg bii moom gëléem gi lay wax wa alayhaa te loolu leeraloon nañ ko ci kawam wa alal ak tamit ci kaw looco yeeg gaal yeeg bato yi toxmaluuna ci lañ leen di yan ngeen di dem di voyage yi di dox seeni marché di doxi seeni seeni mbir waaye di ci yeb seeni conteneur ci kaw gaal yeeg yoo yële waaye it gëléem gi noonu lañ ci yege yebee li nga xam ne mooy bagage yi yéeg di dem di def ay transport ak lu nekk suñu boroom nag ne nekkoon nag lii lépp nag moo ko defal xéewal la goo xamante ne nii bu muy tuddalaat nit ñi ngir wooleen waa xanaa ki def lii lépp moom moom waru ngeen koo mën a jaamu te wéetal ko ginnaaw bi mu leen tuddalee yéen nan la leen bind ci nutfatin fii qaraarin makin ba pare ak fi ngeen jaar yépp ba ne wa fa tabaarakallaahu axsanul xaaliqiin ginnaaw gi mu wax leen yéen ginnaaw gi dangeen di faatu ginnaaw gi mu daal di leen dekkil kon nag bu peroogeeku loolu mu ëndil leen lii lém nag asamaan seeg ak yi mu def ci kaw suuf loolu lém ngir wane kan kàttan sañ-sañ ak man-manu borom bi tabaaraka wa moom dong bi nga xam ne moom lañu war a jaamu saa ñu bokkaale ko léegi nag ginnaaw lii nag kon joxe na lan misaal yoo xamante ne nii ginnaaw bi mu waxee way ngëm yàlla yi dëgg ñooy ñan muy woo bokkaalekat yi nañ fexe mel ni ñoom waaye ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi ñàkk ambition nga xam ne fu ñu nekk ñu naan garaawul déedéet fexe leen mel ni gaa yii ba pare nag rawatina ñiy bokkaale mu wan leen fi nga xam ne ñoom foofu la noonu la leen binde waaye jox leen ay misaal ci àddina bi leen wér ak yi nga xam ne jur gi ñu fi dëkkal ak yi fi ne ak asamaan seeg yépp yoo xam ne borom bee ko fi def léegi nag ginnaaw loolu nag mu leen di joxaat yeneeni misaal nag yoo xam ne nag ginnaaw bi mu leen kii nii ne nag am na ñoo xam ne de jaaroon nañ fi ma leeraloon loon lii lépp li ma leen leeral ñoom ni ma leen bindee ak tamit xéewal yi ma leen defal yónni leen ay yonent ñu daal di weddi ana fan lañ mujjee ñooñu la lay jox misaal mu ne walaqad arsalna nuha mu ne walaqad dëgg-dëgg arsalnaa yónni woon nañu nuuxan yonent ba nga ñoon wax seydinaa nuux alayhi salaatu wassalaam ilaa qawmihi ci ay ñoñam fa qaala ba mu demee mu ne leen yaa qawmi ee eh, samay ñoñ ubudullaha waay ngal la waay jaamu leen seen boroom tabaaraka wa taala maa lakum min ilaahin ghayruhu te ngeen xam ne nag ngeen beneen boroom bu ngeen mën a jaamu ci dëgg ko moom tabaaraka wa taala afalaa tattaquun moo lan moo leen teree ragal boroom boobu tabaaraka wa taala moo lu leen teree ragal mbugalam ndax képp koo xamante ne nii jaamu woo ko ba faatoo noonu mbugal mu taran lay xaar waa lan moo leen tara teree kon ragal seen boroom fa qaala ba mu waxee nag fa qaalal malawu assemblée ba daldi wax mooy gaay nga xam ne boroom ndongo tànk ya daldi wax ak boroom alal yaak pouvoir ya fa qaala ñu wax almala'u kon mooy assemblée ba mbooloo ya way ndombal tànk ya ne ko alladina te ñoom ñooy ñi nga xam ne kafaru ñoo jiite woon ñu doon weddi yàlla min qawmihi ca ay ñoñam ma haada ñu ne ko way yow ma ne ma haada ne gaa yi waxante seen biir laa wax moo nuux mi nekkul illaa lu dul basharun mithlukuma haa bu leen fi nekk bu leen nooy bopp de moom mi nekkul lu dul mbindeef la comme yéen yuriidu moom daal lenn seetlu nañ ba seet daal ñun ñii nga xam ne ñun ñooy ñoo yor pouvoir bi yor ndomboy tànk yi daal gis nga yéen yéen suñu suñuy ñoñ seetlu nañ ne gis nga nuux mi alayhi salaam bëggul dara lu dul yuriidu moom daal li mu namm mooy an yatafaddala aleykum mooy daal gënal gën yu am daal lu mu leen gëne daal jàpp ne daal moom daal daa bëgg mu am privilège boo xam ne moom la ñuy ëppale daa am daal lum ñu bëgg ëppale daal moo tax mu bëgg woo ñu nii ñu topp ko mu nekk suñuy chef daal comme ça moom daal loolu la bëgg daal ñu nekk ay suu ay ay ay ay ay ay daal moom daal daa bëgg daal an yatafaddala mu gënelu boppam aleykum ci seen kaw walaw shaa allahu boroom bi mu naan nag moo ko yónni kii waxul lum dañuy wax wute naag li am wal iyaadu billah li koy wane mooy walaw bu sooboon boroom bi tabaaraka wa taala la anzala malaayika konoonte kon ay malaaka lay yónni ci ñun waaye du yónni moos moom mii di ko yónni ci ñun te moom lii muy wax nag maa sami'naa bi haadaa masuñoo dégg lii muy wax naan ku yàlla yónni waaye loolu masuñu koo dégg fii aabaa'inal awwaliin ci suñu bàyyeeg suñu maam yi ñu jiitu woon in huwa ñu teg ci ne in huwa moo moom nuux mi salaam nekkul daal illaa lulul rajulun ab góor la boo xamante ne nii benn waay la boo xam ne daal bihi jinnatun mooy daal saddum jinnee ko daal dafa dof de tuumaal nañ ko cim xelam fatarabbasu bihi hatta kon nag ñun mbooloo mi ñun kilifa yi ñoo leen di wax yéen nit ñi bu leen ko déglu fatarabbasu bihi xaare leen ko ndànku leen ko rek léegi ilaa hiin ba ci kanam léegi rek léegi nga gis mooy liñ leen doon wax ci moom daal di xew de